baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kon ñu ngi woon ba léegi ci laaya yi nga xamante ne ni mooy laayaab ak si woon nañ ci laayaab ñaar téeméer bi ak li nga xamante ne ni mooy ñaar téeméeru laaya bi ak ñaar fukk ak li nga xamante ne mooy ñett kon nag mu ngi noonu le léegi nag loolu mooy fi suñu boroom doon wax ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne nisaawukum seen soxna yi xarsun lakum seenum mbay lañu fatu dikke leen xarsakum seenub tool seenum mbay anna shi'tum nu mu leen neexee wa qaddimu te na ngeen jiital li anfusikum lu yéew ngir yéen waxoon nañ la loolu waxoon nañ la ci benn wax mooy ne mooy lool lañu naan préliminaire mooy yi nga xamante ne mooy jiitu li jëm ci wàllu fóon ak raay yooyu loolu mooy jiitu waaye doo ñëw mel ni ay bàyyi ma waaye wa qaddimu li anfusikum mooy tamit da jiital seen bopp ngir seen bopp lu yiw mboolem turu borom laata ngay joteeg sa soxna comme ni nga xamante ne nii noo ne la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàngale looloo tax al imaam al a'zam al imaam al buxaari wallah al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi ci kitaabul wudu mu def baabu tasmiyati ala kulli haalin wa inda al wiqaa' mu ne baabu buntu at tasmiyati mooy di tudd boroom bi di wax bismillah ala kulli xaal ci aman anam boo man di ne xaal boo man di ne bala ngay tàmbali mbir naan bismillah wa inda al wiqa même bu dee dangay ngay sa soxna mu ngi noonu le comme ni nga xam ne noo nee la ko suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngale kon nag affaire baa ngoongu mooy waqaddimu li anfusikum yéen daal buleen leen topp seen bakkan kese ngeen fàtte tudd seen borom waaye nag loolu aada aadaabul jimaa dafa jara xam mooy li nga xam ne tegginu joteeg soxna loolu dafa am solo waaye nag loolu eskey léegi ñu bari dootuñ ko jàngaleeti ñenn ñi xamuñu ko ñenn ñi xam nañu ko nee nañu dañoo am kersa ba tax doomu jullit ñu bari léegi lool fan lañ koy jànge comme niñ la waxoon ci film yu bon yeeg ci tubaab yu yées yi ñu leen di jàngal ad-daara ba pare di ko tudde li nga xamante ni mooy xubba ndax ñoom ya ad-da'a yad'una ad-daarata xubba mooy li nga xamante ne nii moom dañuy jàppe li nga xamante ne mooy ak perversité la ñuy tudde li nga xamante ne mooy ak cofeel daal akum bëggeel loolu yépp nekk xawlu buhtaanin wazuur ak loo xamante ne nii sori naa nekk dëgg wal kon nag suñu borom tabaaraka wa taala kon mu ne wa qaddimu li anfusikum na ngeen jiital ngir seen bopp lu baax waaye it baax na ci booy joteeg sa soxna am loo ngeen jota lekk tuuti walla walla lu ngeen naan loo xamante ne nii baax na yooyu yépp daa nekk yoo xam xamante ne nii yu baax a baax la kon nag mbir maa ngi noonu le ak at tasmiya comme niñ la ko waxe loolu bu leen ko fàtte de <coughs> moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne nit ki buy dikkal soxnaam mu wax allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaana ma razaqtana mu ne koo xam ne ba muy joteeg soxnaam dafa wax borom bi tabaaraka wa taala jannibna shaytaan waay waay borom bi tabaaraka wa taala yal na nga ñu soril ki nga xamante ne mooy shaytaane wa jannibi shaytaan te nag na nga soril shaytaane li nga xamante ne nii moom nga ñu wërsëgal lu dul ne kooku mooy boroom bi bu ko ci mayee li nga xam ne mooy doom kooku mooy l'iblis du ko lor te tamit yonent bi ak kii suñu borom dina ko aar ci li nga xam ne mooy iblis li mujje ci boppam bam deewe kéefér loolu xoolal lu am solo loolu nan la ko nit di xañe boppam parce que daal fii mu ne moom topp na bakkanam kese wala iyaadu billah aadana kon nag mu ne kon waqaddimu li anfusikum mu ne wattaqullah mu ne wattaqullah te na ngeen dolli ragal seen borom tabaraka wa taala wa'lamu te na ngeen xam annakum kene yéen de mulaqu dajeek moom ngeen de mooy bés dina jot ñu daal di leen pang daal di leen yóbbu fi nga xamante ne nii mooy ha ila yawmil qiyam <coughs> fan ngeen jëm ilaa rabbikum ku faatu sa ku nekk rek am nga sa bésu faatu boo xam ne mu ngi lay xaar xam leen ne kon seen boroom di ngeen di daj di ngeen dajeek moom de mu ne wa bashiril mu'minin te nga bëggal way ngëm yàlla yi nga xam ne li ma fi wax fii yépp jàngale ko fi jàpp nañ ko gëm nañ ko te di ko doxe mu ne nag wala tajalu fii mu ngi wax ci beneen mbir boo xamante ne bokk ci yi muy xaraamal de mu ne wala tajaalu bu leen defal allaha def borom bi daal tabaraka wa taala urdatan li aymanikum gaaral ko ci seen kanamu yéen daal seen ngiñ mu bu ngeen ñëwee an tabarru naan man waatoon naa naa ci yàlla waxoon naa ne billahi wallahi waxoon naa ci sax tallaahi que ne moom diw du ko tudd de diw dootuma ko tudd te mu nekk sa mbokk naan diw waatoon naa ne dootuma ko defal lu baax léegi nag nan ngeen mu mën a ñëwee naan ma waa sonn na mais sauf que man damaa waatoon quoi suñu borom nag ne loolu bu leen ko defaa ah, bu leen jël seen giñ yooyu ngeen naan giñoon naa ci yàlla ndax borom bi dafa màgg waru la nekk rek ngeen fooy seen giñ yi mooy dee ngeen naan billaahi man bàyyi naa ko dootuma ko tuddati bu ma lekkatee dërëmam daal dina xam ni loolu na xam ne man mii lu waay fóot roog yooyu yooyu yëpp waxi caaxaan la suñu borom ne bu leen jël seen ngiñ yoo yëlee def ko loo xamante ne moom ngeen di moo leen di tere an tabar tabarru ngeen bañ a def yiw buñ lan leen def leen nga naan moo seeka man damaa jotoon a waat ko waa voilà def ko orda loo xamante ne nii moom mooy leen di teree def lu baax léegi ngeen naan man damaa man <coughs> tabarru moo leen tere def lu baax wa tattaqu tere leen a ragal yàlla tey moytu yàlla tere naka tamit nga naan man waatoon naa ne waaye laa man dinaa dinaa braquer voilà sa waay waxoon naa ne man je vais ñuy wax nga naan non non man waatoon naa quoi ñu ne la bu ñu fontoo lii borom bi tere ko nga war koo moytu nga naan malan waaye teg leen fee loolu la suñu borom ne bu leen ko def de watattaqu nan la leen di tere ngeen def bu mu leen tere ngeen def lu baax moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon man sax duma ma giñ ci benn mbir gis beneen boo xamante ne loo xam ne moo ko gën lu dul dinaa kafaara sama yamin goo gële sama giñ goo gële te def li nga xamante ne ca la yiw ga da moom lu baax rek la doon giñ wax rawatina ñun ñii di waay yàlla tere ñun ñii nga xamante ne yu yées yi la ñuy giñ ak dog mbokk nga ciy giñ naan lii ak lii loolu la suñu borom ne bu leen ko def muy dox seen giñ yi ngeen giñ bu mu dox seen digganteeg yéen ngeen def lu baax taragal seen borom wa tuslihu bayna nas waaye bu mu leen tere ngeen dox diggante ba raw diggante yoo xam ne yow moom ñëpp xam nañ ne ñoom ñaar ñëpp mën nañ laa déggal nañ la nga ne non man nag c'est damaa waatoon ne man ñii seen affaire du ma ci dugg quoi son de mûr et vacciné ah seen mbiru bopp la gars yi ne yaay yow te yow gars yëpp jàpp nañ ne boo ci waxee dina réglé wu te seen diggantee ngi yàqu nga naan dama koo waatoon suñu borom ne déedéet loolu nag seen waat yooy bu mu leen teree wa tuslihu ngeen di yéwénal bayna naasi diggante nit ñi wallahu tabaram bi tabaraka wa taala sami'un aji déggaa koon la de alimun aji xamaa koon la mu ne laa yuaxidukum laa yuaxidukum du leen jàppe allahu borom bi tabaraka wa taala billaghwi fi aymaanikum ci li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne ak fola ci seen mooy yi nga xam ne ak fola ci seen ngiñ yi mooy ki nga xamante ne nii mooy euh, moom ngiñam en fait pas di fol yi ngiñ ci turu yàlla non ak yooyu déedéet mooy ki nga xam ne <coughs> ngiñ dafa takk ci làmmiñam waaye sëñ bi kaa kaay añ waay billaahi kaay ñu añ waay billaahi maa ngi ñëw waay moom saa waay demoon nga fële billaahi demoon demoon ta fekk jubluwu ci giñ moom dafa tomb rek lu mu wax ne billaahi quoi non billaahi maa ngi ñëw billaahi maa ngi dinaa reer ak yu mel noonu. nga xam ne mooy jubluwu ci ngin suñu boroom ne kooku moom jàppa yow ma ko duma leen jàppe ci ngin yu mel noonu de walakin waaye yu aaxidukum li leen seen borom tabaaraka wa taala di jàppe di leen ci tenir rigueur mooy bi ma kasabat ay qulubukum li nga xam ne moom la seen xol yi daal di fàggu ngeen daal di koy fas daal di koy jàpp mu tey ngeen xalaat ba <coughs> xalaat bu baax ne lii waat <coughs> waaw di jaayum jaay benn waaye ñëw ne la waa sëñ bi yow lii doo ma ko jaay lii nga ne billahi te yaa ko tey billahi fay nañ ma ci lépp loolu dëkkate yoo waxoo dëgg kooku moom xam mu borom bi ne loolu moom dama leen koy jàppe wallaahu te borom bi xafuurun waaye malgré loolu aji jéggalaakoon la ku def loolu na ñëw tuub te jaar ci procédure yi ñuy tuube comme ni ñu ko gise woon borom bi aji jéggalaakoon la xalimun nekk na koo xam ne ku lewet la ci ki nga xamante ne nii <coughs> te <coughs> jaamam yi moo tax mu leen di mu leen di mu leen di yéexe ngir man leen a jéggal seen tuub ñu tuub dina ñeel na gaa yi nga xam ne yuluuna min nisaa'ihim ñooy wax <coughs> naan du ñu joteeg seen soxna yi non ndax loolu comme li mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wax mu ne waa quraysh waa jaahiliya lañ doon def damooy nit ki bu ma soona laaj soxnaam dara mu bañ da doon mer daal di waat ne at ñaari at wala ñetti at moom du ko jege du sëy moom bàyyi ko noonu fasawu ko bàyyiwul léegi nag suñu borom wàcce laay bii daal di koy ne nag quatre mois voilà loolee la moom la Mawlaana Ibn Abbaas wax radiyallahu anhuma mu ne lilladina ñeel na gaa yi nga xam ne yuuluuna min nisaa'ihim ñooy waat ne duñ jege seen soxna yi duñu leen duñ sëy ak ñoom tarabbusu arba'ati ashhur ñoom nañu xaar ndëgëni am nañ ci ñoom ñeel na leen arba'ati ashhur mooy ñeenti fa u ñu delluwee nag mooy delluwaat jotee ak ñoom neexoo waat ak ñoom fa inna allaha nañu xam ne borom bi aji jéggalaakoon la rahimun aji <coughs> yaatu ak yërmande kon nag mu ngi noonu le mu ne wa in azamu talaaqa bu dee nag dañoo dañoo dogu ne moom dañuy fase fa inna allah ña ko def de ci góor ña ko def dogu ne léegi dañuy fase daal finalement dañ fay jaare fase fa inna allah nañu yëg ne borom bi tabaraka wa taala samiun alim